kooku mu ne darajaay lëndëmum ah lëndëmum nekk nekkam kooku mu ngi ci premier niveau bi daraja bu njëkk bi wa huwa sahwul kooku jamut bi muy am ci loo xam ne dañ ko dañ koo sib waaw boo tànnee yooyu lii mën na laa dal nga boo gisee ren saa saa nga gis ko mu lay mu lay mu lay xërtal ci yëfi àddina mu ne wa innama kaana fii hadha ru'ya zalaam mu ne boo gisee lëndëm lëndëm am ci gis gént gi li anna alladhi alayhi zaatuhu alayhi salaatu wasalaam huwa dilaala ala alhaq albaaqi subhaanahu la ala dunya alfaaniya mu ne li tax ma wax loolu mooy boo gisee lëndëm woowu mooy ne am ci mooy ndax yonent way salaatu salaam ci li nga xam ne ci kaw li nga xam ne la nekk nekkam nekk mooy di tegtale ci yàlla mi nga xam ne mooy dëgg tey sax tey def gàcc ngaalaamam waaye nekkul yeneen saa san di tegtale ci àddina nan lay jële nii di ko xërtal ci wàllu àddina loolu day wane ne waajooju yow corriger sa façon boobu waaw ci unicite yi yaa ngi ci nekk euh, jàpp euh, bàyyi ci xel bul jàpp rek naa non oh, pas grave non non non waaw mu ne wa man ra'aahu alayhi salatu wasalam képp nag koo gis ku gis yonente bi alayhi salatu wasalam waqad ataahu ñaareel deuxième cas fekk mu jox ko maalam yonent saa di ko jox alal fa zalaamuhu fi darajati saaniya kii moom ak réeram parce que mbir yi ci biti ci un lay commencé di yéeg nooy gën a yéeg nag lëndëm ngay gën a di ko doon gis yore saa di ko xërtal ko jublul ci àddina jooy mais mu ne kantaa ki nga xam ne moom daa gis yonente bi alayhi mu koy jox alal kooku moom fa zalaamuhu lëndëmam aji gis joojee fi darajati saaniya mu ngi ci ñaareelu daraja bi wa huwa sahwul xaram te kooku mooy jamut ci wàllu xaram waaw dekk ci lu xaram waaw jamut ci wàllu xaram waaw foofu fa la problème am nekk kon na régler loolu bu bëggee loolu doonu ko dal lu tax mu ne wa innama kaana zalaamu huna aqwa boo gisee lëndëm gi gën a euh, dëgër fii gën am force ci deuxième niveau bi li anna ata al faani wa tamkiinu wa tamkiina minhu aqwa min ad-dilalati alayhi ndax joxe li nga xamante ne mooy loo xam ne day jeex te mooy àddina mooy alal jii di la ko jox hein kii wattam kiinu mi di la ko jàppandal ba nga am ci meemil téye ko aqwa loolu moo gën a rëy min ad-dilalati alayhi yow li nga xam dañ la cee tegtal rek ne la sawaay boo demoon ci baar ba de ah di la tegtal baar ba ak yow nga ñëw ba ci biir baar bi nag ñu ñëw jox ne la dugg kaay dugg jox la biir nga dugg xam nga loolu bokkul tax ci ñu tegtal baar ba mën na faa bañ a àgg mais ki nga xam ne dañ koo indi ci ko ay waaw wala ñu lay tegtal alal amiru àddina ak ki nga xam dañoo jël àddina teg sa loxo bokkul mu ne nag bii ndax yow mooy mbiru lii moom lañ la teg sa loxo <laughs> mu ne ñetteel wa man ra'ahu alayhi salatu wassalam fi mawdi'i qadirin waaw fa zalamuhu fi darajati salisa képp koo xam ne wa huwa amdul makruh koo xamante ne ni daa gis yonent bi alayhi salaam ci gént mu nekk ci bërëb boo xamante ne nii bu salte la bu bari ay ay ay ay ay ay ay sobe kooku ak réeram ak lëndëmu boppam ci dara troisième niveau bi la nekk daraja bu mu bu bu ñetteel bi te loolu mooy amdul makruh di tey di dikke li nga xamante ne nii dañ koo sit waaw loolu lay dal ci lii bu ko defee yow bu lan lu mel noonu dalee ñaa nga gaaw yi ñu sib nga ñëw naan non dara newu ci dañ koo sib kese moytul moo lay dalal mooy tax yu mel nii di la dal waman raahu gépp koo xam ne nag gis na ko alayhi salatu wasalaam yàlla na yàlla julli ci moom tasamal shaban saghiran mu nekk ab jeune boo xam ne bu ndaxe lool mu ne kook fa zalamuhu kooku lëndëmam fii darajati rabia mu ngi ci ñeenteelu niveau bi mooy quatrième niveau wa hiya amdul haram kii moom abda moo gën a lëndëm le parce que li ko dal mooy di tay ci lu xaraam di ko dikke yoonam newu ci waaw moo tax boobu jullit di nekk ci yooyu yonent may saasam feeñu la <laughs> waaw mais bu boobaa yow c'est pour nga corriger li nga xam ne moo la dal waman raahu cinquième képp ku ko gis nag alayhi salatu wassalam kabiran walakin la lihyata lahu <laughs> koo xam daa gis yonent may saasam mu nekk mag nekk mag ba pare way amul sikkim loolu lañ la doon wax fa zalaamuhu kooku ëllëndëmam fi darajatil xaamisa kooku mu ngi ci cinquième niveau bi waaw waaw ci réer wahu wa hiya al jahlu al basit fi al aqidati al xafifa mooy ak réer la goo xam ne bu woyof la kanam par rapport ak bii ñëw ci wàllu aqida goo xam ne gu nëbbu la gu sew la goo xam ne moo dal waaj mooy am na problème u aqida waaw moo tax du gisee nante way saartaam amul sikki mooy yow é seetaatal sa aqida demal nga régler waat ko waaw tëggaanal sa bopp parce que é é moo léegi nag mu ne waman raahu képp ko gis sixième niveau bi nga xam ne moom mooy mooy di ci gëna lëndëm moom alayhi salatu wasalaam wa huwa aswad gis ko mu nekk koo xam ne ku ñuul la kooku fa zalaamuhu kooku ak lëndëmam fi darajati sadisa moo nekk sixième niveau waaw juróom benneelu daraja bi moom fala ne ci réer wa huwa jahlul murakkab fil aqidati al xafifa mooy bii nag moom ak réer la bu bu bu bu surmonté bu tegaloo moom mooy jahlul murakkab mooy vraiment li ñawaas ci wàllu aqida la am gàndal nag gàndi problème moo tax mu gis yonente bay saa saam noonu mu wan ko ne yow sa biir dara baaxu ci yoboo nga dem defaraat ko sa pas-pas bi nga am dara baaxu ci waaw allahu akbar te bu sew la boo xam ne nit ki da ciy ne jàpp ne mu ngi ci dëgg dëgg te yow mu ngi ci ala shafa jurufin haar allahu akbar allahu akbar kon léegi euh, euh, lii la sëriñ bi wax kon lii euh, est-ce que tontuwul ñi nga xam ne dañ naan te ah, wax yi imaam al-Hafiz na Hajar doon indi rek imaam an-Nawawi mii ci boppam wax nañ na sax léegi waxoon que ne ma ne bu fi kenn ne ku gis yonent bay saa gisoo ko ni meloon ni ko saxaaba yi kii woon gisoo ko moom nga gis laa wax boo gisee ci beneen melo it moom la voilà kon loolu ci ngay gise ne ñi nga xam ne comme li nga xam ne mooy lii imaam al-Hafiz na Hajar daal di woon nettali. ne Ibnu Abbas radiyallahu anhu ba naan euh, gis naa waxu imaam Ibnu Sirin boobu nga xam ne ku ma masa wax ne gis na Yonent sallallahu alayhi wasallam mun a mu mu munoo moom euh, Ibnu Sirin ne idaa ra'aahu fii suurati mooy à condition bu Yonent sallallahu alayhi wasallam ne man ra'aanii fil manaam ku ma gis ci nelaw fa sayaraanii di nga ma gis fil yaqaza ci jéebéer wala yatamasalu shaytaanu bi shaytaanu jël sama misaal mu ne qaala Abu Abdillah muy al-Bukhari nee na radiyallahu anhu qaala ibnu sirin ibnu sirin bu muhammad nee na idaa ra'aahu fii surat loolu mooy à condition bu ko gisee ci meloom loolu imam al alxaafis na xajar waxoon na leen man gis naa loo xam ne lu koy dëgëral ndax imam alxaakim daa soloo ci yoonu aki Aasim ibnu Kulayb mu ne sama baay moo ma nettali mu ne dama wax ibnu abbas na ko gis naa yonent saa salaam fil manaam nee na mu ne ma siful yi melaleel ma ko qaala nee na ma fàttale ko alxasan ibnu ali sayyidina alxasan ibnu ali ibnu abi taalib radiyallahu anil jamii fa cabatu bi ma ne kooku gi ma gis moom lay niroo mu ne ma qad ra'aytuhu kooku gis nga ko loolu ma ne la woon Ibn Abbas euh, da ko tàmmoon def kii ko doon Abu Tufayl la voilà saxaaba boobu Abu Tufayl moo ko doon man gis naa ne saa salaam mu ne ko si fuuni euh, mu ne ko euh, kiiwal ma ko décrire ma ko mu ne ko gis naa ko ci diggante Safa ak Marwa wala yooyu mu yéeg ci kiiwam wala boog ci euh, kaaba gi mu yéeg ci gëléemam di di di di di di kaaba di di di tawaafof nuyu euh, kii bi alxajar mu ne ko yow mii gis nga te ko saxaaba la woon mais bu ndaw muy Abu Tufayl euh, radiyallahu taala anhu mooy Ibn Abbas daa ta am da doon def mel noonu mais loolu lañ la doon wax ne la par exemple li imam Ibn Sirin moom daa leer ci moom que ne bu dee à condition ko ci suuraam waaw loolu lañ naan la loolu condition boobu yonent bay saasaam tegu ko ci te lii dëgg mooy ku gis yonent bay saasaam même ci yeneen suwar yi nga xam ne moom lay mën a am parce ki nga xam ne daa gis yonent bay saasaam mu yor forme sëriñam te sëriñam niroowul ak yonent bay saasaam sa waay kooku euh, manoon a gis ko moom la gis <laughs> voilà moo tax loolu ay xaqiiqa la te Imaam Nawawi moom la ne ma ne ku ko gis ci beneen suura moom la gis yonent saa waaw koo gisee melo it moom la lool laa la wax ne ci lay feeñaale eh, imam an-Nawawi rahimahullah position am voilà boo tax mu tànn ci Riyad bi ënd hadith bi waaw ëndiwul yeneen verset man ra'aani képp ku ma gis fil manaami ci nelaw ma ne faqad ra'aani fa sayaraani fil yaqaza dina ma gisi ci waaw nekk fi woo forma non boo gisee di ko gisal di ko gis ci nii kon loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër léegi kanta eh, eh, lii nii ah Euh, euh, euh, ñu tëje benn affaire boo xam ne dina am solo kon insha allah li dina dëgër kon ngir mi feeñ na mooy yonent bi alayhi salaam képp ko gis te li imaamul kii indi as-Suyuti yi ci Tanwiirul Halaq te ne yonent bi alayhi salaatu bu dee ñi nga xam ne masse populaire bi en général ñoom bu ñu ko gisee ku ko gis ci génn duñ ko gis mais lu bari lu mu leen di dal mooy bu ñuy waaj a génn àddina yonent bi alayhi salaatu day ñëw ñu gis ko nii. dëggal liñ leen digoon loolu moo tax affaire bi nekk lu tumuraange doo dégg ñoom ñu koy nettali lu bari kantaa ñi nga xamante ne nii weesu nañ foofu ñoom seenu gis ko man naa bari ko mën naa néew waaw te ñooñu ña ko ci nettali c'est pas pour wane seeni affaire c'est pour dimbali ñu ak wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith ngir xam loo jaamee ne lii yonente bay saa saa wax dëggul la dëgg la dul man dal na ma moo tax mu nekk dëgg de non mooy lii moo am waaw man ngir xam ne li mu wax lii la bu ko kenn jombal sa bopp léegi ñu tëjee kon lool mooy lu gën a dëgër que ne amul ñu naan waa ji gis nga yonent bay saasam nga ne ko waaw léegi wax ma na la mel xam nga am nañu koy def ba léegi mu ne leen yi nga ne gisoo yow gisoo yonent saa salaam mu wax loo yoo xam daa ko wuteeg lool wala gis ne amul sikkimu wala boo mu gis ko ci beneen forme nga ne yow gisoo gis sëñ bi yonent saa salaam la gis nga ne gisoo waaw mooy boo boo xamee xaqiiqa yii nii yëpp nag di nga xam ne ah bi nga xam waaw euh, waaw kon moom nga gis mu nekk waa yu dëggu waaw bu dee kuy kàcc ko ay kàccam la ala nafsi waaw waaw kuy kàcc moom sa bopp ngay kàccal waaye ku dëggu ñëw ne la gis naa yonent bay saa saam sauf nga ne ko melal mu melal la noo xam ne niroo la yi téere yi wax boobu bu dee koo xamante ne nii ku mën a ta'bir nga bu boobaa man nga koo wax loolu lan moo tax mu mel nii borom bi dina la wan lan moo tax yonent bay saa saam seen waaj waaj gis ko ci gént mu mel neneen lu wuteeg nañ ko xamee waaw kooku bu boobaa bi nga kooku dina la wax lu tax waaye bu dee xamoo ko it xamoo lu tax manoo ko man nga ko ne ah moom nga gis waaye nag boo gisee mu wuteeg na le mooy am na lu tax lu tax lool nag man yàlla xamloo ma ko amaana nga seeti koo xam ne moo la ciy dimbali waaw waaye moom ku gis yonent bay saa salaam mooy moom nga léegi ngir gént ni mu jafee ba moo taxoon sëriñ bi euh, Cheikh Ahmad ibn mubarak fii la doon waxe ne euh, euh, bi mu paree ci lii nii mu ne waalam xamal waffaqaka Allah yal na borom bi daal di lay tawféexal anna tamaama tahqiiqil kalaami ala ru'ya lii jeexal daal di matal dëgg-dëgg xóotal wax ji ci wàllu gént wal ajaa'ib allati fiiha ak yu yéeme yi nekk ci géej goo gële addina boobee di gént mawqufun ala ma'rifati ilmi at day taxaw di yem ci boroom wala nit xam xam-xamu firi gént wa huwa min al-ulum al-mawhuba ci xam-xam yi nga xam ne boroom bi moo koy may ko soob ba pare daal di koy nëbb ay allati yajibu sitruha wa kitmanuha waaw mu ne yi nga xam daa war ñu nëbb ko te di ko kii du foo dem rek di jaay ne waa man damaa aay déet mu ne taman wali sinina adida am na ay at yu bari wa ana taman asalu cheikh may laaj acheikh Abdul Aziz radiyallahu anhu an ta'biri ma nara fil manam fa yaqulu radiyallahu anhu salni an kulli shay wa adhkuru laka ma 'indi fihi illa an hadha fala tas'alni an fa innahu min al ashya' al mastura nee na ñaata yoon ci ay at yu bari man fexe naa yoo xam ne nu koy gént di ko laaj ngir mu firil ma ko mu naan ma mu ne ma hein laaj ma lu la neex laaj ma lu la neex ci ay mbir lu la neex bu boobaa dinaa la tontu li nga xam ne tuddale li nga xam ne borom bi def na ma xam ko ci bu ma xamul man a xaw waaw waaye kantaa gént moom bu ma ci laaj dara ndax mbir la yoo xamante ne borom bi da koo nëbb nee wa kam ñaata yoon talabtuhu radiyallahu anhu fi hadha al bab wa a'adtu alayhi su'al marra ba'da marra fa yu'idu ala alayya al jawaba bi haali ñaata yoon ma insisté jamono laajaat ko mu waxaat ma la même chose même tontu bi waaw ilaa man manna allahu taala dani ko borom bi di may bi ajwibatin sami'tuha minhu fa qayyatuha ci laa ba ni borom bi nag ah di permettre tamit may ko mu man maa tontu ci yenn yi ma ko doon laaj yooyu ci moom laa takk nii daal di koy bind yenn yi ma indi ko fii du yëpp waaw waaw waaw léegi après nag mu ne ma <laughs> bi muy wax mu ne ma mu ne ma nag masala yooyu doonu ko wax lu dul ci surtout bi ma koy lu yoo xam ne taxul mooy Seydina Abu Bakar taxoon mu juum ci géntam ngoo mu doon këri correct ba saa saa ba mu leeraloon mu ne loolu même loolu bi ma ciy tontu xawu ci woon nekk à l'aise mel ni daa feet bi xaw ko woon a kii daal ci kurku daal la ko doon def léegi mu ne xaala mu ne ma mu ne wa qaala inna tamaama li gina li li li li matuk tahqiqa ma tasalu an yi ngay laaj nii ci wàllu jën mawqufun ala ma'rifati ilmi ta'bir dafa yemu xam-xamu gént tekki tekki gént wala yutraku bi ta'allum gént du loo xam damay dem université wala dem ci sëriñ bu may jàngal wala gént nii dañ koy firee lii loolu du loolu de du xam-xam boobu ah li annahu ndax moom mawqufun ala ma'rifati ahwali ra'i ndax day nekk loo xam ne dañ koo yemale ci xam ci yu bari xam xaalu day taxaw ci xam xaalu aji ci gént alxaarija yi nga xam ne dafa génn an zaati yi bokkul nekk nekk ko gént ay mbiram yoo xam ne ci ka kawnihi comme moom min ahlil xaadira est-ce que ci waa ville bi lay dëkk la dëkk aw min ahlil baadiya wala ci gént moom ci àll bi la dëkk ci village yi la dëkk wa ni kawnihi ndax est-ce que ci gént min ahlil ilmi ndax moom daa bokk ci waa boroom xam-xam yi aw min al awaam wala bokk ci ci masse bi la bokk ci populace bi mooy ci awaam yi la bokk wamaa xirfatu lan mooy métier loolu lépp day dugg ci bala nga firi gént gi nga xam yooyu te kaw lii comme comme moom daa nekk baqaalan kuy jaay aw taajiran koo xam ne ay day jaay ay ay fruits wala day nekk koo xam ne ay commercant la aw saani'an wala koo xam ne métier la yor di def ay industrie wala yu mel noonu bu dee ci suñu waxu tey hmm, wala koo xam ne day léggéeyal loxoom wala saani' artisanat wa huwa min wa hal huwa ndax aji gént yi daa bokk ci ñi woomal aw minal fuqara wala daa bokk ci ñi nga xam ne mooy ñu ñàkk ñi la ila ghayri zalika ci yu jëm nii minal ahwal allati la tukaadu tanfasil tanfasil loo xam ne ci xaal yoo xam daa daanaka booy takk ko daa nekk loo xam ne daa daa lu xaw a jafe la daanaka xawuñ koo mën a di takk loolu benn mbir la mooy ci mbir yoo xam ne mbiru ki gént ci biti fan la dëkk ma boroom xam-xam la ndax boroom lan mooy métier ndax ci àll bi la dëkk fan la dëkk fan la ko loolu lépp da nga koo war a xam wala ma'rifati ahwalil batin ahwalil batin nga xam nag biiram dëgg-dëgg nekk-nekk waajoon min kawni ruux yi ci ruuxam nag lay wax ruuxu waaj yi amadati daat est ce que nekk-nekkam bii bi jami ajza'iha ci mbooleem wàllam yi ruux loolu gisoon nañ ko wahiya te loolu wàllam yooyee mu ne trois cent soixante six la salaasu mi'a wa situna wa sittatu wa situna juz'an ay wàll lépp la ko tibb aw bi ma wala lenn kese six la ko ci tëbb tey trois cent soixante yi wala trois cent jàpp yooyu il faut nga xam ko woo hal huwa aktar est ce que liñ ko tëbb mooy ëpp aw aqal wala lu néew la ko la ko ci tëbb wa kayfa wada wudi'a sirr al aql fi za ak naka mbootu xel xel nan lañ ko dugale ci biir yaramu nit ki wa fi ay shay'in yajulu fikru ra'i ak ci lan la xalaatu waa ji gént ci lan lay taxawaalu lan la xelam bi def waxaatiram waat idée yi rot ci xolam lan law faram naa mu ne lii dib da nga koo war a xam ngeen mën a tifiri génti xam nga boo lii boo ko kiiwee ngay xam ne ya mu ne walaw faram naa gis nga mu ne supposons dañ jël misaal mi ata rajo cent personnes téeméeri nit jaa'u ilaa ilaa ila al bi hadha al-ilm ñu xam ne xam na gifiri gént da koo xam yàlla xamal ko ko waaw wa mu wax kullu waahidin minhum ku nekk ci ñoo wax inni man kat ra'aytu fil manaam gis naa ci gént anni kana man sharibtu dama doon naan asalam dama doon naan damaa gént ku nekk téeméeri bi ñëw ci ku xam gént ku xam firi gént ku nekk ci ñoom ne ko man de damaa gént di naan lem fa innahu gis nga moom yu'abbaru yu'abbiru li kulli wahidin ta'biran la yulaafi ta'bir al axar ku ci de xam nga dina la firi sa gént bi boo xam ne amul benn lëkkale lëkkaale waaw du laal ak beneen jënduwaay yi dara mooy lan koy firé du day wute téeméeri firi yu ci lenn loo xam ne ku nekk moom ngi gis li am na ta'bira ma waxaat la ko ndax gis nga firi génn mawqufun dafa yem rek ma wax la ko léegi min al aqwal az-zahirati wal batina ci xaalu yu yu feeñ ak yu nëbbu yi wala yattafiqu fiha ithnan min tilka al mi'a mu ne te gis nga saa yi ma la wax téeréer yooyu ñëw ne ñoom ñëpp dañoo géntaloo leen naan lew kenn ci ñoom du ci la mu gént du ci yem ak li keneen ci te benn li ñu gis benn la waaye la koy fii lay firi seen gént yëpp benn du ci dëppoog bu keneen fadlan an salaasa waxatuma laa nag ñett bu dee ñaar ñi mënuñoo dëppoo li ñuy ñoom la ñu gis muy benn firi ba di benn ñu bokk firi lan nga may waxal kon ñett fa hadihi gaayatul faida wassalaam mu ne lii nag mooy mooy Euh, li nga xam ne mooy njariñ wasalaam yàlla na jàmm nekk ci ñëpp gis nga lii lu tax mu wax ko c'est pour suñu doomu jamono rawatina nañ def attention ubbi rajo yi ubbi télé yi ubbi ci dañuy firi gént nangam ni ñuy woote attention affaire bi simple wul noonu waaw affaire bi simple wul noonu waaw mbir la moo xam ne yàlla koy may ku ko soob xam-xam la boo xam ne yàlla moo koy jox ku ko soob ci jaamam yi du loo xamante ne nii damay defi effort comme ni mu la ko waxee du dama naan bon wala liir ay naa ay téere yoo xamante ne nii ñu wax ci gént nangam lii lii lay kii nangam lii dëgg la am na ay général yu ñuy wax lool boo gisee lii en général lii lay te mais loolu mooy en général ah tekkiwul loolu daa dëgg ci kenn ku nekk loolu tekkiwu ko mukk waaw dañ lay wax rek en général loolu nag boo ko jëlee jàpp ne lii nii c'est comme ça tout le ah man nga juum de waaw man nga juum wan nga juum loolu moo tax it euh, euh, borom bee koy xamal quoi moo koy xamale waaw waaw rabbi xoole Seydina Yuusuf la boo xam rabbi qad aataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffanii musliman wa alhiqnii bis-saalihiin waaw waaw rabbi ee eh, sama borom pour mu xamal ne la mbir mi mayu yàlla képp la waaw mawhuba waaw lu yàllay maye fadlullahi la yutiihi man yashaa waaw waaw boo ko bu la ko defalagul nag ah, taxawal fi nga loo am am ubbeeku ci yeneen façon yi xam-xam ba nit ñi jàpp ne bon comme que yow moom diw moom xanaa nag xam-xam yi yëpp moom ku ko dajale nag moom firi gént gaa yi commencé yow di la wax seeni gént yi eh, ah man de xaw ma wax dëgg yàlla yéen ak may laaj loo xamante ne nii boroom bi ubbeewu ma ci kon nag manuma cee wax waaw Seydina Yuusuf ne rabbi ee eh, sama borom qad aataytanii dëgg dëgg jox nga ma minal mulki ci nguur wa allamtanii te yaa ma xamloo jamal xamal ma jàngal ma xamloo min ta'wiilil ahaadiis di firi ay gént ay xew-xew yuy xew ci nit ki bu tëddee di nelaw nan lañ koy firee ba ma firi loon waa saaxiba yi sijn firil buur bi ba tax loolu sama njariñ sama mbir feeñ borom bi nga jaare la ko ci maa ngi lay sant di la dool njukkal yow mi ma xamal loolu kon ni wa allamtani ilmul laduni la comme li Cheikh Ahmad waaw boo xamal ne moom la yàllay jox soit ku ko gént mu defal ko ko moom mu xamal ko boppam wala mu xamal ko koo xam ne moo ko ko wóor a firil waaw loolu nag yàllaa koy may ku ko soob fatir fatir as-samawat moo bënn asamaan asamaan yi wal ard ak suuf anta yow wali yow dong borom bi tabaaraka wa taala yaay sama yaa méngoo samay mbir fi dunya ci àddina wal axira al axira tawaffani musliman yàlla na booy jël sama bakkan ma nekk koo xam ne damay wommatu bokk ci ñi la wommatul wa alhiqni teel nag ma boole bi salihin ci ñi nga xamante ne ñooy ñu baax ñi kon nag ci kaw nii ci ñaanu sayyidina Yuusuf bi nga xam ne xam xamee nañ ko siiwee na firi gént bii nga xam ne moom la dolliwu njëkkal boroomam ah ah Cheikh Abdul Aziz lii wax moo ci na radiyallahu taala anhu waaw ah ñoo ngi noonu kon hadis bi loolu la <laughs> walillahi alhamdu wal <laughs> bii di ñëw insha allahu taala ñu ñëw ci beneen xadis boo xamante ne nii ba léegi ci buntu bi voilà waxoon naa nag daanaka ñaari bii nii ak bi ñu génn ñooy bi ci gine yàgg yi ci def day wax léegi nag ci yeneen affaire bu ma géntee lu baax ah wala bu ma géntee lu safaan nan laay def yeneen tubaay saa saam nag di ñu xamal ndax gént du gént ci ñaar yooyu soit nga gént mu nekk lu lu rafet lu baax wala mu nekk loo xam ne safaan la voilà léegi lu nekk rek lan nga ci war a jëfe ndax ash-shari'atu sharia bu sell bi te mat amul lenn loo xam ne suñu njariña yi ci wala suñu lor lu dul ne yeneen ci mali saa saam leeral nañu ko bam leer nañ wax ñu ci nan la ñuy doxale bàyyi wonuñu suñu bopp noonu de ayaxsabul insaanu an yutraka sudaa la suñu borom wax ndax nit ki daa foog ne daal dañ koy bàyyi muy wëndëng noonu kallaa borom bi bàyyiwul kenn waaw mu nekk koo xamante ne nii day wëndëng kon nag ah yàlla nañu borom bi may topp sunna baatinan wa zahiran kon nag ci kaw noonu moom mi nga xam ne ñoo ne man ra'aani alayhi salaatu wassalaam ci yée ci naaw fil manaam fa sayaraani fil yaqaba yal nañu boroom bi may yonent bi alayhi salaatu salaam ñuy dajeeg moom di nekk ak moom waaw waaw ñu nekk ak moom fa mu nekk foofaa neex foofaay ajjana fa mu nekkul foofu ru ajjana te nag yonent bi alayhi salaatu salaam soxlawul nga naan man foog ma dem Medina yem fa moo tax ci nekkal yi euh, euh, borom. tanwiirul xalak doo doon lii am na ci yu mel noonu sëriñ boobu naa dem ba xool saa saa man de maa ngi la doon gis sama dëkk ma ñëw nag ba fii ci sa xabru bi fii fii Medina man daal li ma gis daal mooy daal di fiy des nee bi ma niiwee fekk man tëdd noonu mel ni kuy dama wéeru mel ni kuy xaw a nelaw loolu laa wax di ko wax sama xel di ko wax noonu am benn kàddu bu ma ne bu dee ne jàpp nga ne man fii rek laay yeen kon man nga fee des waaye bu dee ne xam nga ne ku nekk man naa la faa dëkkal mën nga dellu nee na ba mu yeewoo mu daal mu ba mu kiiwee rek mu daal di ximmale ko waaw ba mu kiiwee mu daal di ñibbi moo tax lu dëgg la daarul habibi wallahi qulubu qulubuna ah tarshaha waaw waaw da kër sopp lu yonent way sa sam xolu julli ñépp a ko sopp waaw Medina boo gisee ga nit ñi billahi yow da dem ba ba ba ba da ngay xeet sa bopp xam new doo tos billee da gis gaa yoo xam ne non da ngay moom ñoo doon ñii moom am na loo xam ne moom lu ne fàng kenn du ko jeex <laughs> waaw kenn du ko jeex waaw waxat yi rek ak di pëndal ak yooyu mais da ngay gis ñoo xamante ne ni rien que bu ñëwee foofu seen xaal ni muy soppeekoo yow yaa gën a xëmm di kii rek ak garaagam yow mooy eh, loolu. muy xol yëpp dañ koo sopp Medina ala saakina afdalu salaatu wassalaam waaye tekkiwul ne bon léegi man mu ñëwee bépp responsabilité bi ma amoon dama koy baa non non non man daal léegi ah, non man dematuma dellootuma njaboot dañoo man bàyyi naa leen foofu bàyyi naa leen ak yàlla léegi man maa ngi Medina ah, jeex na déet waaw déet yeneen bi alayhi salaatu salaam <laughs> yeneen bi alayhi salaatu salaam hmm? fu nekk rek foo nekk julli ci moom dinañ ko delloo ruuxam ba mu fay la te képp ku julli ci moom alayhi salaatu salaam comme niñ gisoon ci bunt yi doon wax ci salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam borom bi moo jël maanaa ko wakkeeru ko def ko mu wax ci julli ci yow ci moom turam ak ma daal di koy delloo waaw yëpp la xam ñun ñëpp xam nañu suñu tur suñu turu baay yi allahu akbar xanaa ma suñu julli ci moom ma duñ ko def xanaa <laughs> xanaa nag yu ñu ñaaw njort ci jullit ñi nag ñu ngi koy def nag waaw kon kooku nag <laughs> moom moom dalay dindil masaafaat yi waaw bu dee manoo def masaafaat yi dem ba foofu xamal ne fi nga nekk man na la fee fekk si waaw <laughs> man na la fee fekk si mayu borom bi du jeex wallahu ala kulli shay'in qadir kon yal nañu borom bi may li nga xamante ne moo approprié ñun